أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci tafsiiru suuratu tawba ci laaya yi nga xamante ni ci la tàmbale moom boroom bi subxaanahu wa taala di ñu nettali qissatu xaswati tabuuk muy nettali xare tabuuk bi nga xam ne mu ngi amoon ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam bi rajab amoon ci weeru rajab ñu ngi woon nag ci sooratu ba aay yi nga xamante ne moom lañu mujj woon a gis ci jataay bi ñuy weesu mooy fi nga xamante ne moom la suñu boroom subhaanahu wa di wax ne naafiq yi ñoom de boo delloo jóge fi nga xam ne mooy sa xare bi di tabu gi nga dem doon leen woo ñu lay jox ay foo ngànt bés boo fa jógee dellu ci jóge fa ñëw dinañu ñëw di la jox ay ngànt di di la wax ngir lu dëggal seen ngànt la njëkkoon a jox di la waatal naan la wallaahi dant ngànt gañ joxe woon dëgg la de suñu boroom subhaanahu mu ne julin ñi ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne nee leen bu leen fi wut ngànt ñun duñ leen dëggal gëmuñu lu ngeen wax ndax qad nabba'ana allahu min axbaarikum suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daldi nañuy xabaare seeni xabaar wax nañu dëgg-dëgg li tax ñëwu ngeen woon kon seen wax yi yépp amul benn solo tee leen ko mu ne malgré loolu dinañ lawaatal di la waatal ngir ngeen gërëm leen suñu boroom subhaanahu wa taala ne yéen jullit ñi buñ leen waatalee ñoom munaafiquuna alkibaar ni ngeen di def mooy wan leen leen ginnaaw ndax ñoom innahum rijs ay sobe lañu te seen dëkkuwaay mooy jahannama ndax li nga xamante ne ci sababu na nga xam ne moom lañ fàggu mu ne dees na la waatal ngir nga gërëm leen dinañ leen waatal yen jullit ñi ñoom munaafiquun yi ngir ngeen gërëm leen waaye yëg leen ne boo ngeen leen gërëme it sama seen boroom moom di boroom bi subhaanahu wa taala du gërëm nit ñi nga xamante ne way génn topp lañu caaya yooyu mooy fi nga xamante ne nii ci la doon wax <coughs> ci aaya bi ci suuratu tawba ya'tadiru ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ya'tadiruuna ilaykum idaa raja'tum ilayhim qul laa ta'tadhiruu lan nu'mina lakum qad nabba'ana allahu min axbaarikum wa sayara allahu amalakum wa rasuuluhu thumma turadduuna ilaa caalimi alghaybi wash-shahaada fayunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun sayahlifuuna billahi lakum idha inqalabtum ilayhim litu'riduu anhum fa a'ridu anhum innahum rijsun wa ma'waahum jahannamu jazaa'an bimaa kaanuu yaksibuun yahlifuuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna allaha laa yardaa anil qawmil faasiqiin foofu la ñu yemoon mooy li nga xam ne mooy résumé li nga xam ne moom la ñu wax sànq moom la ñu résumé noonu ñu waroon a jël ci aaya bi nga xamante ne moo ci tegu di aaya 96 tanoo di aaya 97 fi nga xamante ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala di wax nag ci li nga xamante ne mooy kaw-kaw yi dugg nag ci mbiru kaw-kaw yi nga xamante ne nii mooy al arabu mooy les campagnards gaa yi nga xam ne village waa ñu ak ñooñu dëkkoon ci kaw gi nekk foofale ci madinatul munawwara fi wër madinatul munawwara ala saakiniha afdalu suñu boroom subhaanahu wa di ñu wan ne ñoom am na ci ñoo xamante ne ñu dëng lañu ay munaafiquun alkibaar ñooy naafiq yu mag am na ci ñoo waayit am na way dëggal ñoo xamante ne nii yooy gëm yàlla lañ subhaanahu wa taala ci lay wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim al-a'raabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru an laa ya'lamu huduuda maa anzala allahu ala rasuulihi wallahu alimun hakim wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawaa'ir alayhim daa'iratu as-saw'i wallahu sami'un alim kon loolu mooy aaya yi nga xamante ne nii fa lañu war a tàmbalee inchaa allahu taala bi awnillahi wa minnati fa naquulu kon ñu daldi wax suñu boroom subhaanahu wa taala ne mu ne al-araabu kufran wa mu ne nag gis nga araab yi xam nga waxoon nañu ne am na ci araab yi ñoo xam ne dañoo ñëwoon doon doon doon doon ut si ngaanti ñoo xamante ni ñooñ nag ñu dëggu lañ suñu boroom subhaanahu wa taala daldi nangu seen ngànt mu am na nag kaaye nga xam ne ñooy nag ñooy naafiq ci ñoom te weddi yàlla subhaanahu wa ñoom de dañoo dépassé déplacé sax defuñu ko moo tax moom yonent bi moom suñu boroom subhaanahu wa taala ne gaa yi dinañ ñëw di dinañ ñëw di la di la ut ngant mooy ci kaw kaw yi waaye ñeneen ñi nga xam ne gëmuñu yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom dañuy dëju dañ dul ñëw sax waqaada alladina kadabu allaha wa rasulahu mooy fi nga xam ne dinay wax naan wa jaa almu'adhdhiruna min al arab liyudana lahum waqaada alladina kadabuu allaha wa rasulahu sayusiibu alladina kafaruu minhum cadaabun aliim mooy loolu waxoon nañu ci li nga xamante ne mooy mbiru aaraab yi di mbiru campagnard yi di mbiru kaw-kaw yi fii nag mu ñëw nag mooy di wax nag ci kaw-kaw yoo yële nga xamante ne nii ku mel ni al imaam ibn Hayyaan ci tafsiram bi moom rahmatullahi alayhi al andalusi nee na nag kaw kaw bu kenn jàpp ne mooy rekk ku dëkk ci village bi kaw kaw mooy képp koo xamante ne nii mooy ne amoo xam-xam te jàngoo xam-xamu diine kooku ab kaw kaw la même wala aasha fi qasril malik même bu dee ne ci biir palais buur gi lay bi lay dëkk mooy ne kon kaw kaw mooy mbir mi jikko la du ne rek waaye ay wa stigmatisons les kaw kaw et eh les campagnards ñu ngi noonu les hoho gars yi fële la ñu jógee gars yi ce sont les villageois ils ne ñoo affaire bi mbir yi du loolu c'est que en général boo gisee loolu lu xew mooy ne mooy ne ñoom ñu ëpp ci li nga xam ne mooy seenu nefaq gina tar mooy li nga xamante ne ni information yi dafa dul dem xam-xam yi xam-xam bi daanaka du wasaaroo ci kaw gi gis ngeen ne lépp loo xamante ne nii lu am la ci lu bees ci kaw gi lay mujjee xam-xam bi it fa lay mujjee mooy boo gisee ne mooy doo dem benn village daanaka bariwul nga gis ko nga dem fekk fa boroom xam-xam yéeg daara yu rëy yéeg fa ñuy sottantee xam-xam yi nit ñi di ñëw di jël di jàng si di dem loolu bariwul foo koy gis ci ab village waaye nag ci ba grande ville yi ci loolu la ñu dëkk muy alxuraan yooyu moom ci la ñu dëkk comme ni nga xamante ne nii noonu lañu ko xamee mooy nag nit ñi nag moom paradoxalement ñoom moom beneen idée nañu yor mooy ne dañoo foog ne dëkk ci kaw gi moom kaw gi moo moo moo ëpp amoo fala gaaya ne fala boroom xam-xam yéen nitu yàlla yi ca kaw ga lañu ne alors que le c'est archi boo demee fu mel ni Sénégal boo bëggee gis nitu yàlla yu mag yi yemal Dakar bul génn fenn wala nga dem ci Kaolack euh, ville wala nga dem Saint-Louis ville wala nga dem jurbel ville bul dugg ci village yi di di wër de di xool sàkket fa village boo xam ne composé de trois quartiers sàkket ak trois ñeegu ñax naan ha gars yi fii la ñu ne loolu moos boo gisee décor bi rek xam ne fii xam-xam du fi bari ndax téere yi duñu fa bari information yi daanaka du fa ñëw li nga xamante ne mooy xam-xam bi daanaka du fa jaar loolu c'est mu jaar fa lool moo tax ñooñu nag ci li nga xamante ne ci la ñuy nekk gëm noonu mooy pour nga jële leen ci bay jafe jafe jafe jafe ci nga xam ne moom lañ gëm moo taxit mooy boo seet lool moom simple na xattaa ñi nga xamante ne nii ñoo yor ji koy kaw kaw ci biir ville bi sax noonu lañ mel mooy ne yi nga xamante ne nii xërëm yi ñuy jaamu ndëpp yëg yi nga xam ne mooy garab yi ñuy sotti soow ak yooyu noonu ndax xañ naa wajan naa abaana ndax ñoom kat nu dañuy wax loolu rek mooy li nga xam ne moom la ñëppi wax inna ñun kat wajan naa dañoo fekkoon abaana suñu bàyyi ala ci aw tëralin mooy nii daal lañ fi nekkoon ñun nag ñu topp seeni tras mooy xattaa ñi nekk ci ville yi yor ji koy kaw kaw ñi nga xam ne ñooy ndëpp suñu mbokk lébu yi mooy ne c'est rare nga génne leen ci nga gis koo xam ne fexe nañ ba génne ko ci yooyu mu gëm man na ne waaw dugg naa ci lislaam man mii jullit laa aha kay ndax man mii sax sayyiduna muhammad ala saakini afdalu alayhi salaatu wassalaam man noonu sax laa tudd waaye boo seetloo ak jëf ya ak njaamu yàlla am daanaka shirk la ciy boole loolu parce que c'est très nga jële leen ci mbir moomu noonu le loolu moo tax moom kaw kaw yi moom affaire boobu problème problème la képp koo xamante ne nii jikko jooju nga yor muy jikko yoo xamante ne nii mooy ne ndax mbir mi dañuy tëju lool ils sont très fermés ci ñoom rek parce que daanaka moom man na yu bari yu xew sax duñu ko yëg mbir mi nag noonu lay demee moo taxit boo gisee yonent yi alayhimu salaatu wassalaam boo seetloo amul benn yonent boo xam ne suñu boroom ci village la ko yónni da ngay gis ne ca chef au lieu chef région ba wala gox boobale wala territoire boobale wala zone boobale fa la koy yónni kama arsala rasulana rasulillah sayyidul rusuli sayyidina muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam ba mu koy yónni yónni wu ko ca diyaaru Saad mooy génne wu ko bokk mooy fépp la ko yónni waaye suqeekul diyaaru Saad gam demoon di nàmp déedéet waaye fan la génne min makkatal qura min makkatal mukarrama ummul qura di ndayu di ndayu gox yi di ndayu li nga xam ne mooy ville yi di makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima alxuraan boo seetloo fu ne day wax wa qaala almalaw min qawmi yonent bu ñëw alayhi salaatu wassalaam ba ñëw di woote ay ñoñam ni suñu boroom lan la lay wax wa qaala njëkk a jug du fi dal kii mu ñuy woobum ñu fonto parce que dañuy gis ne menace la ci seen seeni intérêt économique ak religieux ak yëpp ak socioculturel moo tax dañu koy xeex suñu boroom saa su ne day da ngay dégg mu naan waqaala mu waxal malaw mbooloo ma mooy ñi nga xam ne ñooy les dirigeants mooy ñi nga xam ne ñoo yor mbir ya min qawmihi te bokku ca yeneen ci yonent boobale alayhi salaatu wassalaam daal di jóg ngir xeex ak moom naka noonu gis nañu sayyidina Muusa ibn imran ala nabiyyina wa alayhi rida alayhi salatu wassalaam gis nañ moom fan lañ ko yónni misra mooy fi nga xaman ne mooy misra muy égypte fa nga xam ne fa la Firawna ne woon bàyyiwul ba jëlewu ko ca village ba daal di ko yónni déedéet ci fi foofu misra googu la dëkkoon en plus mu def sax Firawna daal koy yar waaye mu daal di woote moom sayyiduna Muusa ibn imran ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam loolu mooy loolu noonu boo ko toppee daga daanaka mbir yépp noonu la suñu boroon nag subhaanahu wa taala di ñu leeral loolu nag ne nag mais kaw-kaw yi nag bul jàpp ñu wax rek nga naan kaw-kaw yépp nii lañ mel non non loolu jikko kese la loolu mbokk na ci liy gën a dëgëral waxu al imaam ibn Hayyan al andalusi rahmatullahi alayhi kene mbir jikko la de comme que ñoo ko ëppale woon loolu ke tax waaye mbir yi mooy ku ne ci ville bi am jikko yooyu mooy yow kan te minal kaw kaw te minal nga bokk minal arab anta arabiyun kabir yow de kaw kaw kaw bitta ala fi qasr al même bu dee ne palais de l'Élysée wala palais de palais palais boole nekk sa Sénégal wala Côte d'Ivoire wala fële foofu nga juddoo wala sax mu dee ne anta min Washington yaa ngi Washington al capital fa nga jóge yow anta min al arab yow ci kaw kaw yi nga bokk ci wàllu jikko suñu boroom subhanahu wa ta'ala nag di ñu dikkal ci lool mu ne al arabu ashaddu kufran wa nifaqa mu ne nag al arabu gis nga nag arab yi mooy kaw kaw yi nga xam ne ñi ci weddi yàlla ashaddu kufra ñoom ñoo gisee ku ci weddi yàlla nga comparé ko ñi ci ville bi ñoom ñoo gën a tar ak ak weddi yàlla wa nifaaqan te ñoo gën a rëy ak naafiq mooy ne naafiq yi ci kaw gi daanaka ñoo gën a yées naafiq yi nga xamante ne nii mooy yi ci ville yi parce que camouflage dañ ko man lool xam nga naafiq moom mooy système de camouflage rek jikkoy camoufleur la mooy ne waa ji fii mu ne li ngay gis ci moom yépp lii lépp du moom fii mu ne ab ngay gis nii nga foog ne moom la waaye boo fiy jóge muy delluwaat ca jikkoom dëgg-dëgg mu ne alaara kaw kaw yi ashaddu ñoo gën a ak weddi yàlla wa nifaaqan ak ak naafiq wa ajdaru ta ñoo gën a yey allaa yaalamu ñu daal di xam ñoom ñoo gine yey ñàkk a xam xuduudallah li nga xam ne mooy dexalu yàlla yi muy atteem yeeg yi nga xam ne dane fii bu ko kenn dépassé muy sharia bi maa mu xuduuda ma anzala allahu ala rasulih ñoo gine yey ci ñàkk a xam li nga xam ne mooy attey suñu boroom yi subhaanahu wa taala ak li nga xamante ne mooy sharia bii mu wàcce ci ndawam bi sallallahu alayhi wa wallahu tabuur yàlla alimun aji xamaakoon xabiirun la xakiimun ku xereñ la mu ne wa min al arab mu ne am na ci ñi nga xamante ne nii mooy kaw-kaw yi man koo xamante ne nii wala wa min al am na ci kaw-kaw yi man ñoo xam ne wala koo xam ne yu moom moom noonu lay def yattaxidu ma yunfiqu marama day jàppe li nga xamante ne nii moom moom moom lay dépenser moom daal li nga xamante ne nii moom lay dépenser di ko def ci yoonu yàlla moom defu ko lu dul lool mooy marama dafa jàpp ne lii vraiment mooy lii nii ah sawaay lii moom ak pertange la mooy fépp foo xam ne fu suñu boroom subhanahu wa ta'ala di wax bu leen nee génn leen ci seen bëy yeeg seen xar yeeg seen gàtt yeeg seen jur gi génn leen ci bu matin li nga xam ne mooy zakat génn leen ci tet yi nga xamante ne moom ngeen war a azaka moom bu koy génne bu demee ba koy génn day jàpp ne vraiment lii xusraan mubiin la lii vraiment pertange la liggéey ba def nii amoo dara lu ñuy def nga ñëw naan waayow ñu naan la génneel lii vraiment way yéeme na allahu akbar way lii daal moo doy waar <coughs> kon nag moom loolu lañuy wax kon loolu moo tax gaa yi dañuy foog ne mooy yi nga xamante ne nii mooy ne suñu boroom subhaanahu wa taala daf leen koo ñaan daf leen ko def defloo ci wàllu génn alal yooyu jàpp ne bon vraiment lii moom ak pertange la ak pertange te duñ ci yaakaar benn mooy lu leen boroom bi subhaanahu wa taala di fay ñoom ñoom gëmuñu yooyu waaye nag li nga xamante ne nii dañuy def loolu mooy dañ koy def parce que dañ naan bu ñu ko deful boo moywul suñu bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñuy tere sax une fois pour toutes ba nga xamante ne nii daal di ñuy tere li nga xamante ne mooy nangu suñu gàtt yeeg yooyu lool lañ ciy ragal siinoo moos bu dee ñoom ak ñoom la seen yoon new ci ñoom kaw kaw yooyele lool nag la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di wax nii naan gaa yi ñoom lool la de am na ci arab yi mu ne kon looloo tax mu wax lii mooy al arabu ashaddu kufra ñoo gina taru kéefër wa nifaaqan ak naafiq wa ajdaru te ñoo gën a yey an laa ya'lamu ñu bañ a xam xuduuda ma anzala allahu ala rasulihi ñu xam dëxal yi nga xam ne moom la suñu boroom wàcce ci ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu tabur yàlla alimun aju xamaakoon la xakimun ko xereñaatte la mu ne wa min al arab mu ne la am na nag ci kaw-kaw yi man koo xam ne kon yattaxidu day jàppe maa yunfiqu lépp lu muy defal ngir boroom bi subhanahu wa ta'ala moo xam azaka la moo xam saraxe mooy bépp action de bienfaisance yooyu yëpp dañuy jàpp ne vraiment lii maanaam la mooy yow lii moom ak pertanga la liggéey ba sonn amul dara ñu naan jox ma ci sa gàtt yi boo seetloo sàmmkat boo fekk ci àll bi nga naan ko génneel yooyu da ciy bañ en général du bëgg dara mooy mooy li may tooñe mbokk pëli naan leen yéen moom de toute façon yéen moom xam nañ leen ah comme que gars yi séeréer si ñooy seeni sangu ñoom pël yi comme ni ko gars yi waxee man leen mais yéen c'est que yéen da ngeen am problème parce que yéen moom seen nag yi sax ñoo leen gënal lépp yéen moom tam est-ce que amul sax ci yéen ñoo xam ne dañuy tudd dañuy <laughs> tudde seen dañuy jëlu nag tudde seen doom boog tudde ko nag woo xamante ne daa am comme que seen nag yi tam ñu koy jox tur tudde ko doom mu leen di tooñ naat boo demee am na de mooy yéen moom seen nag yi li leen jaral xam nga bu dee ne waa ji noonu la mel nga ñëw na ko génneel sell wi nga xam ne xaw ma noo ko tudde yoro nga ko tudde wala xaw ma noo ko tudde ay wa génneel too mooywul dina la la ah sawaay baal li ngay wax waaye ah yow moom xanaa nag yi xanaa yëgoo ni ma ci sonne nga xam ne Kidiri fu ne jaar naa fa jaar naa fu ne jaar naa ci fa la nga xamante ne mooy désert bi topp di at atbaul ma wal kala di seen li nga xam ne mooy ndox meeg caawa mi ngir man leen a dundal ba sonn ci nii amoo dara loo may wax nga naan ma génneel zakat loolu doy na waar de bu ñëwee nag <laughs> mooy mooy exemple loolu exemple la wala koo xamante ni nii ab baykat la mu bay ba sonn sa waay toog nga ne ko nag bés bi nga xamante ne nii ci lay góobe mbir yi nga na ay waj bismillah ndax suñu boroom subhanahu wa taala moo ne moo ne kulu min samarihi idha athmara wa aatu haqqahu yawma hasaadihi suñu moo wax yow moom amoo xawalaanul xawl ndax sa mbay mi kat amul xawalaanul xawl mooy kenn du ci xaar at moo xam ne dafa dem ba dellusi parce suñu boroom ne nee na ci suuratul an'aam nee na fa kulu min samarihi idaa asmar nee na lekk leen ci meññeefu li ngeen xam ne moom ngeen di bay muy li ngeen xam ne moom ngeen di bay moo xam baseeg dugub ak gerteeg lépp yéen ma la fi déglu leen gerte ci la mooy ma masala mooma lépp masala moo <laughs> doon wax ne inshaa allahu taala masalam gerte te boo demee <laughs> loolu waxoon naa ne ku dégg loolu gis may ree dina comprendre li tax may wax te boom ñoom Seydi El Hadji Malick alayhi ridwaanul Maliki ta'ala anhu wa ardaa mu ngi koy leeral sax ci téereem boobu moo téere bi sax mu koy leeral bi mu mujjee bokk ci mujjee bind daanaka mooy li mujjee bind nan la tuddati téere bu am solo boobu la waaye moo nga ko ciy leeral moom Seydi El Hadji Malick alayhi ridwaanul Malik ne yooyu yépp nga fekk ko ne ko ay wasa gerte gi déqeel ah ne ko ay wa déqi nga la léegi nag génneel léeg-léeg tem mu ne la mukk jàllal na le wala demal ba beneen yoon wala bu xamee ne manu la ñàkk def ko mu ne ah nañ ko joxe rek ñàkk pexe rek waaye yàlla baax na mooy ne xam nga ne kooku li muy dépenser mawrama la yàlla baax na joojur bu ko jël moo taamoo mooy damaa ñàkk pexe kese moo tax ma koy def waaye bu ma amoon pexe lii du ma ko def loo wax ñu ne la non non non mu ne nag am na kon ci kaw kaw yi du ñépp nag waaye nee na wa min al arab am na ci kaw kaw yi kon ñoo xam ne nii nañu mel man koo xamante ne nii yattaxidu day jàppe maa yunfiqu li muy fi dépenser maanaam kene vraiment lii daal nag mooy liggéey ba pare taal sa xaalis ko waa lii daal mooy vraiment mooy ak ngi dëgg-dëgg wa yatarabbasu bikum daa'ir ñeegi nag comme gi nag noonu la demee jàpp na leen ne yéen jullit ñi yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te kat ñoom ay jullit lañ kom yéen mais nag seenu ngëm daa desee dëgër moo tax nag ñu leen di xaare naan bàyyi leen rek mais ñii vraiment changement politique war naa am quand même waaye tarabbasu ñu leen di xaare bi ko mu dawaayir di leen xaare musiba yi dal leen mooy yeneen dëkk yi daal di dal seen kaw wala li nga xamante ne nii mooy mbugal daal di leen dal wala alkande ba seen de régime bii jóge fi quoi vraiment ces islamistes là sonal nañ ñu lañ leen di mujj wax vraiment c'est c'est moyen âge mais gars yi dañuy waaru quoi ñoom mayuñu kenn seen aafiya gars yi kenn manu fee am aafiya économiquement te dund manoo def dara vraiment wayatarabbasu ñuy xaare gaa yi bikum ci yéen jullit ñi addawaira mooy problème yi dal leen mooy ci yonent bi alayhi wassalaam yenn kaw kaw yu bari mooy ñi nga ne nii ñoom lay seen affaire daal li ñu fi newoon mooy dañ doon wax dañ doon xaar naan ax ah baax na rek mooy sayyidina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam waaye aka neexoon mu demub xare ñu gañe leen nag vraiment ba régime bi changé quoi ndax war wax dëgg yàlla moom ay joxe zakat yi da ngay waaru quoi nan ngay kiiwel nga xam ne ñun xamuñu ko woon ñun ñii rawatina ñun arab yi mag yi ci arab yi ci arab yi fii xamuñu woon lii da ngay dundal jox tée sa alal yaa moom mu ñëw ne nañ leen ko ci jox naan nañ ko jox ay na xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa bi biha waaye ana ñun lan lañu def lu garaaw ba ñuy fóota ko setal ci suñu alal yi waaye suñu alal yi set na ba pare moo lii nag yéeme na ko ah buy dem xare ñu naan mais aka neexoon sax ñu gañe leen bu ko defee mbir yi jeex ñun ñu delluwaat ci suñu moomeel yeeg suñu alal yi kenn duñu sonal kon loolu lañ doon wax moo tax suñu boroom ne wa yatarabbasu bikum ad-dawaayir ñuy xaar nag ci yeen musiba yi daal dal alayhim suñu boroom ne nekk na ci seen kaw daayiratu saw mooy musiba mooy li ñuy yaakaar ci yéen di leen ko xaare nañu xam ne loolu seen kaw lay këpp ñoom mooy alkande gi ci seen kaw lay këpp de ñi nga xamante ne nii noonu lañ jàpp ne régime bi dina changer ak tamit musiba yi nga xam ne moom lañ bëggal l'islam ndax lan mooy bëgguñu l'islam jiite dara parce que nañu kat joxe daanaka loolu moom waroon naa génn ci diine ji moo tax loolu gisoon nañu ko ay at yu mujj ay at yu yoo xamante ne nii ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la génn àddina ñoom di seen bopp nga gis dëkku kaw-kaw yu bari kaw ci kaw gi ñu ne dara lañ dul joxeeti zakat waaye yow zakat yi lan moo loolu moo lay wan li alxuraan doon wax vraiment mooy gaa yi yàkkamti woon nañ dara xew ci jullit ñi bañ ne joxeetuñ zakat mooy au lieu ñu ne defuñu lii génn ñenn ñoom dañ ne woon sax génn nañ ci diine ji bu ko defee zakat ak lépp ñu màbb ñenn ñu ne non non non suñu alal yi moom lañ dul d'accord di ko joxati kenn fa maa baalu Abubakar waaye Abubakar lan waaye wu ñu naan ñu may xalifa après s'il est xalifa à quoi ça sert à change ñun de façon dara lañ koy dul jox Seydina Abu ne wallahi law mana'uni ya qala wallahi law mana'uni ya qala aw anaaqan kaanuu ya'udduunahu ilaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam la xaarabtuhum alayhi sayyidina Siddiq ne wallaahi maa ngi waat ci yàlla bés bu ñu ma xañee waxuma la géléem géléem gu ndaw aw sell bu ñu ma ko bu ñu ma ko noo kii aw loolu mooy ci nag sell waaye géléem gu ndaw rek bu ñu ma ko xañoon wala buum nga ñuy takki xar yi wala kii rek ak nag yi wala jur ji di ko indi di joxe zakat lool kese bu ñu ma ko xañoon wallaahi wallahi la xaarabtuhum alay dinaa xareen ñoom moo taxit sayyidina Siddiq ci xurubu ridda bokk na ci ñi nga xamante ne nii daloon na seen kaw ci ñoom araab yooyale nga xamante ne nii loolu day dëggal li nga xam ne mooy loolu du nekkul lu dul lii gina wane lii nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala wax kon ne gaa yi ñoom noonu la ñuy def alayhim kon ñoom li ñuy xaare jullit ñi naan xaar leen rek leen mbiri kilbite bu ko defee ñoom dootuñ yarati mbiri jimi dootuñ jiiteeti affaire yi bu ko defee ñu nekkaat ca la ñu ne woon ci suñu alal yéeg li ñum di ko doxale nam ñu neex suñu borom ne alayhim ci seen kaw lay këpp daairatu saw li nga xamante ne mooy jàpp nañ musiga yu ñu yu bon yoo yële ñuy yaakaar di ko xaaral li nga xam ne mooy julli ñu seen kaw lay këpp wallahu tabur yàlla de moom sami'un aji déggaakoon la alimun aji xamaakoon bi mu paree ci lool nag mu ne woon ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy ay mun a ay ay ay naafiq ci arab yi nga xam ne ñoom ci ci kaw kaw yi nga xamante ne nii yàkkamti nan problème am ba ñu bu ko defee ñu ne waaw kay ay way way këlëb banañ diine ji ñoom crise la ñuy xaar ci jullit ñi bu ko defee ñu daal di faxasu ci ci ci ci mbir yi parce ka kat boo seetloo mooy parce que kaw-kaw yi ñu bari li tax ñu dugg ci l'islam boo seetloo jamono ji lañ dugg ci l'islam mooy jan jamono mooy ci huitième année bi ginnaaw li nga xamante ne mooy ghazwatu Hunayn bi suñu boroom subhanahu wa ta'ala daal di maye nga ñaay yonent bi alayhi salatu wassalam wal mu'minun ala a'da'ihim ci son noon yi min al arabi muy hawazin ak fathu makka surtout fathu makka loolu bi mu xawee kom que ñëppoon ci arab yi lañ lan doon wax da'u muhammadan wa qawmahu bàyyi leen sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñoñam bopp koo xam ne gaña na ci ñoom ñaar ñu xam ne moo na ci dëgg bi nga xam ne nag ci la yonent bi alayhi salatu wassalaam gañe ñu xam ne kat seen affaire ak seen économie mooy nag puissance bu bees bi ñu daal daal di neexoog moom muy jullit ñi looloo tax ñu bari ci ñoom ñu daal di dugg ci lislaam mu mel ni kon da gis ne ñu bari ci ñoom dañoo nekk tuubum ñàkk pexe la mooy ne daal mbir mi daal kon ñun suñu tuub daal mooy ñun fluctuation ak li nga xam ne mooy changement wu politique bi ci lañ ko kaloon mooy daal mooy bu dee Quraysh a gañe nahnu ma Quraysh bu dee sayyidina Muhammad alayhi afdalu salaati wassalaam moo gañe nahnu ma muhammadin ñu ngi ànd ak sayyidina muhammad lool moo tax seenu ngëm ñu bari ci ñoom daanul woon dëgër noonu moo tax ñu foogoon ne mbir mi daal mbiru comme régime fi xewoon rek la mooy ne l'islam gii ñu jàpp ne affaire yi mooy comme buur yi rek affaire doom doon nante la boo xamante ne yonent bi àddina ñu ne ñun moom lañu amoon affaire al moom la amoon ak moom affaire waaye amuñu affaire ak sayyidina Abu Bakr moom lañu fal kon nag mooy accord ba ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu dugg ci lislaam mu ngi mel ni accord la woon bu ñamoo ak moom léegi nag ba mu génnee àddina ñun pare nañu ci dara lañ dul joxeeti zakat ñii ne waxuma ne zakat kese mais lépp lañuy baax màbbu nañ diine ji pare nañu nahnu ala ma kaana alayhi abauna ñun dellu nañ ci li nga xam ne moom la sufi ñu bàyyi bàyyi woon bi nga xamante ne nii kon looloo tax arab ay lu mel nii dal leen suñu boroom nag ne hee jullit ñi nag bu neen généraliser de bu kenn jàpp di généraliser jàpp ne araab yépp nii lañu mel muy campagnard yépp nii lañu mel déedéet kaw kaw yépp ñoom meluñu woon nii de <clears throat> wa min al-a'raabi man yu'minu billahi wal yawmil aaxir wa yattaxidu maa yunfiqu qurbaatin inda allahi wa salawaati rasuul alaa innahaa qurbatun lahum sayudxiluhum allahu fi rahmatihi inna allaha gafuurun rahiim suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu ne nag bu leen foog ne nag li nga xamante ne kaw-kaw yépp ñoo mel nii de déedéet wa min al arab ni mu amee ci ñoom ñoo xamante ne nii dañuy jàppe seenu dépense yi ñuy def que ne lii pertange la te mbii vraiment lii mooy yàq sa alal ba pare nekk fi di xaar lu bon dal leen bu ko defee ñu génn ci diine ji mu ne nag ni mu amee ci noonu ci kaw-kaw yi loolu la amee wa min al arabi beneen côté bi muy ñu gëm yàlla te dëggu mu ne wa min al arabi kon ñu ngi suuratu tawba di nettali ghazwatu Tabuk ak ya nga xam ne moo xew xew-xew ya fa xew ci banam bi nga xamante ne ni ci la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam di yëgle ba ni deme demee ba ba ni muy ñibbisee ak ya fa xew kon mu ngi wax ci côté bi nga xamante ne mooy kaw kaw yi mu ne wa min al am na ci kaw kaw yi man yuminu koo xamante ne nii wax nañ la koo ko man bii du amul mafhum doone benn waay la bu mel ni mooy ne képp koo xam ne mbooloo lañ ñu baree baree baree bari man koo xamante ne nii yuminu billahi gëm na suñu boroom subhanahu wa taala wal yawmil axir ak li nga xamante ne mooy bés bu pénc wa yattaxidu mu jàppe maa yunfiqu moom li ñuy dépenser melul ni mbokkam yu njëkk de waaye moom dafa jàppe maa yunfiqu li nga moom lay dépenser xurbaatin muy ay loo xam ne action yoo xam ne ay jëf yoo xam ne da koy jegeñal boroomam subhanahu wa taala moom dépense am loolu la ko jàppe de mooy lii de damay jegeñal sama boroom wa salawaati rasuuli te day day cause te tamit day day waral ci man muy ñaanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar araab bi yu mel nii moom ñooy ñi nga xamante ne vraiment ñoom texe nañu mu ne ñooñu suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ne alaa yéen jullit ñi yëgu leen ma yëgal leen alaa waawee innaha dëgg-dëgg lool ñu def moom di ko dépenser ñi mel nii xurbatun loolu de ak jegeñ la man jegeñ la man la sa man borom bi subhaanahu wa taala te nangu naa ko de lahum ñeel leen ñoom ñiy def loola la ci kaw-kaw yi sayudxiluhumullahu fi rahmatihi sa xel séef na leen a dugal ci yërmandeem boroom bi subhaanahu wa taala moom xel séef na leen dugal ñoo ñële boole leen ci ñi nga xamante ne yërmandam moo leen di laal inna allah ndax dëgg dëgg boor yàlla xafuurun aji jéggalaa kon la rahimun aji yénamaa la kon gaayaa ngi noonu mooy kon mbir yaa ngoongu mooy affaire bi amul stigmatisation mooy ni mu amee ñu baax la amee ñoo xam ne ñu yées sauf que ñu yées ñi dañoo nekk ñoo xam ne ñu fés woo tax suñu borom subhanahu wa taala bugg ñoo xamal ne nag mais bu fi kenn nag jàpp ne nag koo gisub kaw kaw rek yaw am am li nga xam ne mooy mooy mooy xalaat bu ñaawe noon ci moom déedéet yow loolu dafa bokk ci ci basiku yi nga xam ne mooy diine ji mooy nit amoo droit di am yortu lu ñaaw ci sa mbokku jullit rawatina koo xamante ne min al mooy ci kaw kaw yi la bokk nga xamante ne nii sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu keroog bi nga xaman ne moom lay génn àddina dafa doon dénk ñi nga xamante ne mooy xalifa bi ñëw ci ginnaawam naan ko man uusi uusi alxalifata min baadi maa ngi koy dénk ñi nga xam ne ñooy kaw-kaw yi ndax ñoom ñooy cosaanu lislaam mooy ne ñooy ñi nga xam ne ñooy cosaanu arab yi ndax ñoom de toute façon boo seetloo mooy waa Quraysh ak yi nga xam ne dëkk yooyu yëpp mooy ne de façon mooy ni mu amee ay avantage nekk ci village bi ni ma amee ay inconvénient la amee ay avantage comme ni nga xamante ne nekk ci ville bi la amee ay avantage noonu la amee ay inconvénient mooy mos moo gis nga ne gaa yi nga xam ne mooy surtout jamonoy Quraysh naka noonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom xam ne waay nekkoon juddu woon ci ville yi mooy li ngay mën a dégg langue bi xam langue bi ak li nga xam ne mooy vraiment mooy nekk vraiment vrai arabe loolu dalay rëcc moo taxoon ñoom ñu doon jël seen doom yi di leen yóbbu ñu leen di nàmpali ca kaw kaw ca kaw ga ca àll ba loolu avantage la ndax xam nañ ne foofu en plus mooy mooy li nga xam ne mooy air beeg yooyu fële gën a sete te foofu noonu mooy mooy seen langue moo gin a leer te ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a dégg langue dëkk bi boo seetloo wolof moos nga demee ca biir Kajoor ak biir Bawol ak gaa yoo yële wolof ya ñuy wax moo gën a leer wolofu gaa yi nekk Dakar yi nga xam ne njallaxaan kese la mooy waru fi hybride nga xamante ni daanaka nit bu la waxee phrase mën nga cee dégg français portugais anglais ak loo xamante ne ñu ne arab la waag loo xam ne ñu ne lii nii wolof la loolu lépp ñu ne waa ji wax na wolof ba toog xam nga ne kooku waxul wolof lool nag inconvénient la moo tax dañuy dem ba duñu maîtriser benn langue la ilaha wala maîtriser wuñ ñii te bokkuñ ci francophonie réellement wala ilaha wala te bokkuñ ci balante yi la euh, à ndax ñoom seen balante dafa des bokkuñ ci alpulaar ndax ñoom seen pulaar dafa des mooy yu mel noonu moom mooy inconvénient wu ville ak li nga xamante ne tamit ville yi gis nga mbumbaay mi tamit ni mu fa baree mooy gars yi pom yi dafa bare baree baree bare ba nit ñi boo moywul boo toppee mbumbaay bi rumbaay bi ak xumbaay bi mooy mbiri diine doo ci def dara te fi la fitna yi gën a ëppee mooy ne faa naka du bon yi tamit yu bari nga fay gis fa ngay fekk danse yu mag yi concert yu mag yi daanaka fa lañ koy tëggee waaye it lu bon lu ne fa lay njëkk a ñëw modd yu bon yépp ci biir ville bi ay tàmbalee mu nekk kalmasbala mel ni ab dep ab dépotoir boo xamante ne nii ku yor sa idée bu bon rek fa nga koy njëkk a lancé ga ko defee nag gaa yi nekk ay brebis galeuses ak gaa yi nga xam ne yàlla toppe lañ daal di ciy topp nga xam ne lu ñëw rek ñu ne lii way modd modd marimar ñu jël marimar sublimation ñu jël lu ñëw rek gaa façon yéere bu ñu sol ko naan robi ak yooyu mooy yooyu lañu fi nekk mooy gis nga nga xam ne ville yi ñoo gine ñoom it côté boobu loolu inconvénient la mooy mbir la mu yées moo xamante ne nii moo tax daal affaire bi affaire bi mooy nit ki ci ngëm yàlla am kese la ne que ça soit qu'il soit dans la campagne qu'il la ville al amru kullu amri huwa imanuhu billahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa te am na jamono yoo xam ne yonent bi alayhi salatu wassalam salaam doon na wax naan mbir yi bu demee ba lëbëjoo fitna yi jóg yow jëlal say gàtt daal dem ci àll bi nekk foo fële boo fa newee daal mën a jaamu yàlla doy foofu nga mën a même boo mënee ŋànk loo mën a la fa fekk moo gën ci yow pour wan le ne lool la mooy ne mooy xam ne moom la Sayyidul Xadim doon wax ci aaxiru zamaan ci mujjug jamono ci xasiidaam bu am solo boobu mu ne haaza zamaanu zamaanu zamaanu luzumi mu ne jamono koy jiite dafa nekk jamono gi bon na bon joo xam ne jamonoy sax la ci kër yi wala wa zamanul euh, firaari lil euh, ak jamonoy daw la dem ci àll bi dem ci xeer yi laqatu ji dem fa di fa jaamu sa borom loolu lépp pour wan la ne mooy ville yi tamit mooy ne bul jàpp ñuy wax rek nga naan <laughs> xoolal ma campagnard yi ñu ngi nii yow it yow daanaka yow say problème daanaka yaa pële fuuf c'est foofu xam-xama fa dul bari rek mais bés bu gaa yi loolu nag lu ñuy soppi la xam na c'est figé mooy ne jamono yii am na village yoo xamante ne nii mos ñoo gën yenn ville yi ci côté xam-xam ñoo leen ëpp xam-xam ndax yenn ville yoo xamante ne nii ñoom lenn rek lañ teg mbal ak musique kese lañ fi newee mooy ne ku nekk boroom xam-xam ñu daal di lay doyal doya dal waaw ba léegi nga xamante ni téere yi jariñu leen dara c'est juste pour embellir les bibliothèques nga xam ne rafetal seen kër yi rek ñu naan diw téere sàngam am na ko tafsirul jalalayni indahu lahu minanul baaqil qadim way la ñu naan ko way mu gis nga moom moom mii yor na téere yi fiqh yu mag yi al fiqh al madahibul arba'a yi am na ko yor na lii wag lii lahu yor na xalil yor na ma yor na lu ne yor na lu ne daanaka yor na ko waaye loolu daanaka du ci liir dara boo ko gisee rek poussière bi taaju ci kaw boo bu la yàlla nattoo xaw ma sax nattu laa koy tudde walla lan mooy yow daal boo ñëwee ba teg ci sa loxo ci ngay yëgane lii moom daanaka bañ ko fi tegee lañ ko gëj a laal ndaka fomp sax bokkul ci nga xamante ne ci salon bi moom la ñuy fomp yenn dimanche di ko taaral moom bokku ci ni fompe coupe yeeg trophée yi ci saal bi daanaka téere bi moom kenn du ko fomp boo ko laalee daanaka mel ni mel ni tibb poussière nga tellement ngay bëgg a soqat daanaka pënoon mun pënoon nu mi pënoon mu ni xaw ma ngeen koy wax nar laa dugg ndax poussière bu rëy mu leer na ne kii téereem yi jariñu ko dara kii téereem yi xujjatun alayhi lay doon mooy dañuy nekk ay preuve contre moom waaye du ñu nekk xujjatun la kon bir yaa ngoong il faut relativiser moo tax suñu boroom subhanahu wa taala bi mu waxee ne kaw kaw yi lële am na ñoo xam ne jàpp nañ ne seeni dépense moom waaye yow lii moom vraiment ak pertange la lii moom jariñul dara ba pare di xaar jullit ñi lu bon dal leen bu ko defee ñu mën a summeeku ci diine ji ne ma gën a gaawe noonu la ne moom borom bi subhaanahu wa taala waaye am na ci kaw kaw yi ñoo xam ne dañoo gëm borom bi subhaanahu wa taala wal yawmil aaxir ak ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy war way kii mooy ñooy ñu gëm bés minc wa yattaxidu muy jàppe maa yunfiqu li muy saraxe qurbaatin mu nekk loo xam ne li mu ci lii de ay yu may jegeen la sama indallahi fa borom luy jural la ci man mi koy def man kaw kaw bi di jaral ci man ñaanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax suñu borom subhanahu wa taala da ko doon wax moom alayhi salaatu wassalaam mu ñaanal ñi nga xam ne ñooy joxe zakat yi lool moo tax nit ñi dañ doon indi seen zakat mu daal di leen ñaanal daal di kontaan ci ñoom ba muy wax allahumma salli ala ali ibn abi awfa mooy suñu boroom subhaanahu wa taala yal na nga barkeelal maa ñaanal ñi nga xamante ne nii mooy waa kër ab yow faa loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam da kon nag mooy loolu noonu lu am solo la <coughs> waaye tamit mooy am na sax ñu ko doon ñi mooy mooy ko indi woon sarax ku indi woon zakat ba joxe moom alayhi salaatu wassalaam dala doon ñaanal bil baraka ñaanal la suñu borom subhaanahu wa taala daal di lay barkeel li nga xamante ne moom nga joxe waaye it mooy mooy mooy nangul la li nga xam ne moom nga joxe waaye daal di lay ñaanal barke ci li nga xamante ne moom nga tee moom noonu la boroom moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jox doon doxale ginnaaw bi nga xamante ne nii suñu boroom subhaanahu wa taala pare na nag ñi kon mbir yaa ngoogu loolu mooy tamit gis nga suñu boroom subhaanahu wa taala mu ngi fii ne nit amul droit comme nit ku toog rek na guinéen yi benn sénégalais boo xam ne yow daa am guinéen yu tooñ nga taxaw naan guinéen guinéen yi nii lañu mel ay kàccoor lañu gars yi ay trian lañu loolu tooñ la mooy mbir mi boo nee am na guinéen yoo xam yow daal neel bon man daal am na guinéen boo xam ne moom daal dina may linjaa loolu dëgg la waaye bëgg na tous les guinéens sont des sont des linjaakat loolu moom ak tooñ la mooy nag affaire yi il faut relativiser wala nga dem yow Pikine ñu daal di lay ay tafu nga ne waa Pikine ñoom ñépp ay tafukat lañ sont des agresseurs non foofu c'est pas sûr ay caaroy gaar yi c'est pas sur voilà les les les ville des agresseurs wala yi bi jëf na alors que yow sa kalpe benn waaye ko jël léegi nga dugal waa Pikine yépp waa Guédiawaye yépp waa Almadies yépp nga ne ñoom ñëpp ay tojamaan lañu est ce que loolu jàpp nga ne moos loolu jub na loolu jubul suñu boroom kon dañuy jàngalaale fii ci looyu bañ a généraliser te tamit nit boo gisee lu baax mooy gis ko ci ñenn ñi boo ñëwee lu luñ la def lu metti metti boo ñëwee bay wax lu metti loolu ñu la def tadul jaaduwul nga gis lu baax ci ñenn ñi bu ko nëbbu de neel ne am na ci ñoom ñoo xam ne ni ñu doy waar waaye nag ah bu ñu waxalee yàlla rek malgré liñ ma def metti na am na ci ñoom ñoo xam ne nag ñu baax la ñu tay royukaay lañu kon loolu mooy li nga xamante ne ni nañu ko jàpp te di ko doxe suñu boroom subhaanahu wa taala continuer ci aaya téeméer bi di cent mu ne wassaabiquuna alawwaluun min almuhaajiriina wal ansaar walladina tabauhum bi ihsaanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidiina fiihaa abadan ilayha dhalika al-fawzu al-azim suñu boroom subhanahu wa taala ginnaaw bi ñu waxee nii nag muy ñëw nag ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy humur rijal ñii vraiment ñooy góor yàlla yi ñu ngi nii de ñooy ñi gën ci kaw suuf ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam muy wax ñi nga xamante ne ñee moom bañ wootee keroog Tabuk ñoom de nekkuñu fi di dengi dengi wala ñuy joxe ay fongant waaye mooy ñi nga xamante nii dañoo sawar daal di jóg comme nañ wax wax la nga xam ne def lu mel ni dañu waxoon ba ñu gisee al azab walamma ra al mu'minuuna al azab qaalu hada ma wa'adana allahu wa rasuluhu wa sadaqa allahu wa rasuluhu mooy mu ne bala walamma ra ba nga xamante ne le séente gis al azab al mu'minuuna way ngëm yàlla yi al azab muy allié yi nga xamante ne nii mooy coalisés yi ñëwoon ne dañuy boom ci yonent bi alayhi salatu wassalaam min qurayshin wa ghatafaan min wa min wa min min xiladil arab wa min aj wa min wa min jufaatil arab ak ñi nga xamante ne mooy ci kaw-kaw yi ñi nga xamante ne ñu ñu rigide lañu te seen xol yi daanaka mooy naqaree dëkkal naqaree nekkal te seen xol yi tàng ci lislaam garoog ba ñu ñëwee suñu boroom subhaanahu wa taala abu sufyaan wa xisbu sayyidina abu sufyaan sayyidu quraysh ibn harb ibn umayya ibn abd shams ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab radiyallahu ta'ala anhu wa arda te temps yooyu moo jiite woon armée Quraysh bi ak Ghatafan bi nga xam ne ci lañu ak si jullit ñi gis leen tiitu ñu yox yoxe wuñu ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëgaloon na leen ko bu njëkk moo taxoon ñu daldi woon jóg doon def tranché bi ci ci li nga xam ne mooy xalaat bu sayyiduna salmaan alfarisi alayhi ridwaanu rahmaan daldi woon joxe mooy bañ ko gisee dengi dengi wuñu waa tiit dañ ne hada ma wa'adana allahu wa rasuluhu lii de mooy li nga xam ne moom lañu digoon allahu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mooy lu mel noonu noonu lañ def fii nii ci Tabuk am na ci ñoom ñoo xam ne xawoon nañoo mooy mbir mi xawoon nañoo tàyyel waaye li ëpp ci ñoom dañoo sawar daal di jóg ñooñ nag la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di tudd nii ne ñoom ñi nga xam ne bañ leen woowee ñoom dengi dengi wuñu mu ne ñooñu woo ñi nga xam ne ñooy texe de ñooñu ñoo am texe gu màgg gi ko ñooñ ñooy ñan mu ne wassaabiquuna al awwaluun mooy ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci lislaam mooy ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñoo ñi jiitu ci lu baax ñooy ñi njëkk a wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam sadaqta mooy ñi njëkk a wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba muy woote ne ko wax nga dëgg wax nga dëgg yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam anta nabi wa ala ra'sihim siddiqul umma sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala boroom ne wassaabiquuna alawwaluun ñi nga xamante ne nii ñooy ñi al awwaluuna te njëkk ci diine ji njëkk ci lu baax mooy comme saxaaba yi nga xamante ne amanu bi makka ñooñu noonu ñoom sayyidina abu bakr ali sayyidina zayd ibn haritha ñoom sayyidina usman ibn mad'un ak ñoom sayyidina usman ibn affan noonu ñoom sayyidina ja'far ibn abi talib ak sayyidina hamza ibn abi taalib nag gaa yooyu yépp muy sang yu mag yooyu yépp ñoom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaak abu abdillah ñoom ñoom ñooñu radiyallahu ta'ala anil jamii mooy ñu mel noonu la ne was-saabiquuna al-awwaluun gaa yi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci liina ji al-awwaluuna nekk les premiers ñoo ci njiitti te ñoo nekk en tête min al-muhaajiriina te bokk ci waay ji way ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon wal ansaar ak ñi nga xam ne ñoom it ñooy ñi njëkk dugg ci lislaam ci wal ansaar bul fàtte ñoom al bara ibn marur ñoom bisr ibn al bara ibn marur radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñoom sayyidu al ansaar wa siddiqul ansaar sa'd ibn mu'adh radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñi nga xamante ne mooy sa'd ibn rabi' radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom sa'd ibn ubada radiyallahu ta'ala al ansaar ansaar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñoom Seydina Abdallah ibn Amr ibn Haram ñoom waalidu Jaabir ibn Abdillah waaye kulim juum mooy ñoom ñépp gaa yooyu yépp ponkal yooyu yépp min al ansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum walladina taba'uuhum ak ñi nga xam ne ñoo leen topp bi ihsaanin ñoo ñëw seen ginnaaw dugg ci diine ji bi ihsaanin ci njekk radiyallahu anhum ñoom ñépp borom bi subhaanahu wa taala kontaan na ci ñoom gërëm na leen allah wa radu anhu ñoom ñu gërëm seen borom wa a'adda lahum suñu boroom dal leen waajal préparer leen jannatin ay aljana tajri yoo xam ne dina daw min tahtiha ca suufam al anhaaru li nga xam ne mooy dex yi xaalidiina fiiha fa la ñuy sax abadan ba faw daalika mu ne lii nag al fawzu mooy ngañaay li al-aziim gu màgg gi allahu akbar lii mooy wane bokk na ci aaya yi nga xam ne ñoo gën wane dayu yeneen i saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum mooy ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ca kaw ñoo nekk ca fa nga xamante ne ca saxaab ya ca niir ya képp koo xamante ne danga leen di jéem a taq yaa taq te suufe anta tahta thara wa hum wa fawqa thuraya yow yaa ca suufu suuf sa ca buur fa pënd ba jeexe ca suuf nga ne ñoom nag ñu nga ca kaw ñoo féete kaw biddiw yi ñooñu ñooy sahabatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam loolu fadlullah la gëneelu suñu boroom la subhanahu wa taala moo koy jox ku ko soob te ñoom la ko jox mooy comme li sayyidina ibn mas'ud ibn ummi abdir radiyallahu anhuma doon wax mu ne inna allaha ikhtara nabiyya ashaaba wa nabiyya ashaaba ashaaba rasulillah yawma xtaara rasul sallallahu alayhi wa moom ibnu ummi abd di moom sayyidina abdallah ibnu mas'ud mi doon wax ne man di amul benn aaya bu wàcc amul benn saar bu wàcc lu dul ne xam naa ak lu tax mu fan la wàcc ak kañ la wàcc te bu ma xamoon kenn koo xam ne moo ma gënoon a xam alxuraan ñuy takk ay gawar di dem di ay convoi di dem ngir uti ci moom xam-xam man du ma rëy man ibnu umm abd di abdallah ibnu mas'ud konoon te kon dinaa dem ci kookale waaye da koo gisut kooku moo dem yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom subhaanahu wa taala bés ba mu ko tànnee la ko tànnal yi saxaabaam yi mu xool ci mbindeef yépp ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ana ñan ñoo ci gën a sell xol ñan ñoo ci gën a leer xol ñan ñoo ci gën a màgg dayo ñan ñoo ci gën a màgg ay mbir mu tànn ñoo ñële def leen ñi nga xam ne ñooy ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko jàppale ku xamul lool nag yow yaay nekk nekk ci mbiru saxaaba yi radiyallahu taala anhum di jéem a wax lu ñaaw ak seet lu ñaaw loolu daa fekk yaa ñaaw yow yaa ñaaw moo tax loolu na ngay gis waaye ñii ñooy ñi nga xamante ne ñoom la suñu boroom gërëm nee na ñoom ñii gërëm na leen moo tax ñoom ñii moo tax te aaya bi aaya bu rëy te gisoon nañ ko bi nga xamante ne ci lañu commencé woon doon wax ci mbiru saxaaba yi radiyallahu taala anhum ñi nga xam ne ñu ngi def seen tarjama bi nga xamante ne boroom la subhaanahu nga xamante ne nii bu ko defee ñu xam ana ñii ñooy ñan moo gën ñu leen di dégg rek wala di leen ñàkk dégg xamuñ dara xamuñ ci ñoom dara ta xam ay acteur feesal suñu bopp yi ba mu tàng jër ci bi ci ci ci ci ay turi ñoo xamante ne tekkiwuñ dara daanaka alkande lañ la yendil ndax seen acteur yéeg ñi nga xam ne viekatu film yéeg footballeur yéeg kajjkatu bal yéeg sànnikatu balu balu basket ñi nga xam ne rugbyman yi gaay ñooñ lañu dina mokk mokkal a nga xamante ne ñooñu ñu ne julli lañ wal iyaadu billah nu waa ji tudd nu tur ba ñàng-ñàng wala ni muy ñàkk ñu koy ñàkk mii ne ñun wolof bu dee ay wolof lañu ñoo ñële nañ ko fexe mokkal waaye nag bu dee sahaaba yi radiyallahu anhum boo waxee tur yi rek ñu naan loolu dafa compliqué jàpp xam nga a ko waxul dëgg xam nga ne moos turu néerlandais yee gina naqar jàppare ci wolof ko turu arab yi waaye xam nañ ne moos turu ñi nga xamante ne ñooy les suédois moo gina naqaree waaye jàpp fuuf ci wolof yi ko turu ñi nga xam na ñooy arab yi muy duru ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum loolu daa fekk ne yitte gi dañ ko faa deful fi ñu def yitte mooy ci pomeeg mbumbaay meeg xumbaay meeg rumbaay mi loolu rek an kon saxaaba yi radiyallahu taala anhum ñoom ñooy ñi jara te bu ñu xamee ne ñoom bu ñu tooxawee di julli ñoom ñoo tax mooy suñu boroom subhanahu wa taala dafa def ne julli ji ñuy def nii ci ñoom lañ ko tox moo ñoom ñoo ñu ko toxalal alquran ji ñu yor buñ ko mënee jàng naan suñu boroom lii la wax loolu kan moo ñu ko toxalal budul sahabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam loolu moo tax kàccoor yi lool la ñu xam min alkufaari walmunafiqin ñi nga xamante ne wal ulama wa ulama suu ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu ay yi ak boroom xam-xam yu yées yi nga xaman mooy ñi nga ci xam ne ñoom ñoom seen yéene baaxul te yàq leen tax a jóg mooy xam nañ ne bu ñu dalee ci sahaaba yi radiyallahu taala anhum bu ñu dalee ci seen kaw ba teg leen fële ana lan moo ci des mooy loon diine ji day neex a màbb ndax kon affaire bi leen rekk ciy des mooy ne mu diine ji dina neex a màbb ndax après mooy comme que ñi ngi leen indil diine ji nee nañ ñoom dootuñ dara fexe nañ ba ngeen gëm ne dootuñ dara kon nag leen rekk ci des mooy conclusion bi dafay simple mooy nag gis nga ñooñu noonu ñu ne leen ñu wan leen nii ba ngeen xam ne duñu dara ñoo leen wax nag da ngeen a war a ñoo leen wax ne da ngeen a war woor ñoom nag ñoo leen wax ndax ñoo fi indi loo xam ne ñoo fi toxal loo xam ne dañ ne luñ naan yawmal qiyaamam na te kon ko xam ngeen ne ñooñu moom duñu dara yéen léegi leen dese mooy baleen loolu looloo ciy tegu lool moo tax mooy ñi nga xam ne yeewu woon kese ñooy lu wax orientaliste yi nga xamante ne nii ñoom ay yàqkat lañ ñoo xamante ne nii en plus mooy bu ñu amoon xam-xam sax ñu ne waaw waaye vraiment mooy dañoo xamul bala ngaa xam ne xamuñ nag mooy vraiment yow bu dee xamoo ci yëf yi dara dañ lay jéem a impressionné ak titre yi ñuy te yi yi ñuy tudd ak yooyu waaye xam-xam newu fa de loolu lépp poudre aux la loolu lépp pënd la bu ñuy dóor ci kaw rek ngir daal di na daal di daal di daal ndax nit ñi waaye xam-xam newu fa moo tax it wax naa la fii mu ne koo fi gisee ab goo xam ne di noonu la mel mu nekkub jullit fiq du ci man dara mooy yooyu rek lay xam na affaire politique te yooyu noonu li muy wax mooy naka ngay nettalee ne damay nettali dund ñoo xamante ne nii man ni may def du ma jaar ci ñi nga xam ne mooy boroom xam-xam yi nettali seen mbir wala damay jaar ci ña nga xam ne ñépp d'accord nañ ne ñuy wéruñ man ne ñooñ li ñu wax moo dëgër loolu ana nan lañ koy defee man mii waxoon naa leen ko bu ma ñëwoon en tant que man ni ngeen ma xamee sénégalais bu dëkk Sénégal ñëw ne damay bind histoire France waaye dinaa bind histoire Charlemagne mi nga xamante ni moo fi ne woon jamonoy Haaruna Rashid moo ne woon fii nii ci France ak yooyu ma ñëw ne man damay bind histoire am waaye benn historien français lu mu bind duma ko seet ne kon li may fan laa ko war a jële mooy ne lu dul ne man man mu xii lu dul ne kon ci sama bu sama bopp bi laa koy créer rek teg toog naan xam ne ñoo ci bind ci ñoom la gën ñaaw ña nga xam ne ak ña nga xam ne moom moom day dañuy wax lu ma arrangé ma daal di leen jël yëkkati leen di leen wan ne ñoom ce sont les vraiment ce sont les vrais historiens ce sont les vrais gars ñi nga xam na nag li ñuy wax arrangé wu ma ma ne ñooñu duñu dara jaruñoo sax citer ils n'ont pas droit de citer xam nga ne loolu c'est pas objectif kon nag mbiri nañu xam ne suñu saxaaba yi radiyallahu taala anhum ni ñuy protéger diine ji lañ leen di protéger ndax ñoom ñoo ñooñu fi ndil diine ji waaye suñu boroom subhaanahu wa taala alhamdulillah moo tàggat ay nit ñoo xam ne comme rek moo ñi mu tàggat rek ci wàllu diine nga xamante ne nii xadiis ak lépp képp koo xam ne du dugal nga fi wala nga indi fi wax joo xam ne du noonu dina ay suñu boroom moo tàggat ñoo xam ne dinañu ko seppi ba ñépp di gis ñu sànni ko ca masbala ca li nga xam ne mooy santaare ci poubelle bi bu xam ñépp xam ne lii nii bokk ci mu leer naññ ñu won ne waa ji na ashir la dajjaalun yaftari ab dajjaal la boo xam ne day kàcc di nar di wax ñu xam ne kii mooy loolu ñu daal di koy bule teg fële kon nag affaire yi il faut mooy lii nii lu am solo la te lii bokk na luy wane ne gis nga ñoo xamante suñu boroom subhanahu wa taala mu ngi fi mettre en garde ñi nga xamante ne ñooy dal ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum ndax képp koo xam ne suñu boroom nee na kontaan naa ci ñoom yow nga mere leen loolu mooy yow lool mooy wane na yow sori nga ngërëmul yàlla te yow mooy contraire leen suñu boroom subhanahu wa taala amal jox ñoo yow loolu nga am mooy ne yow contraire bi nga am mooy contraire li nga xam ne moom la defal ñooñu muy saxaaba yooyu radiyallahu taala anhum wa ardaahum yow lool la la defal mooy am sànjam la la sotti moo tax nga daal di leen mere ndax moom la doon wax ne muhammadur rasulullah walladina amanu maahu ashiddaa'u ala alkuffaari ruhamaa'u baynahum taraahum ruk'an sujjadan yabtaghuuna fadlan min allahi wa ridwaana wa yansuruuna allaha wa rasulahu ulaa'ika humu saadiquun walladiina ulaa'ika humu saadiquun yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana dalika mathaluhum fi tawra wa mathaluhum fi linjili kazarin axraja shatahu faazarahu fastaxlaza fastawa ala suuqihi yu'jibu zurraa'a liyaghiiza bihimul kuffaar wa'ada allahu alladhiina aamanu wa amilu saalihaati minhum maghfiratan wa ajran 'aziiman mooy loolu mu doon wax foofale loolu mooy wane ne kon sayyidina ko moomi suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mooy loolu mooy ne yonent dane sahaaba yi maa leen melal nii yi wax seen description description ci tawraat waaye seen description ci linjiil mu ne maa leen mele nii nag képp koo xam ne nag li yaxiiza waa boroom bi lu tax nga mele leen nii mu nekk ñoo xamante ne muhammadu rasulullah sayyidina muhammad mi Allah rasulullahi mooy ndaw yàlla Allah ay moom nag mu ne ñi nga xam ne ñoo gëmaan nag moom ashiddaa'u dañoo tar alal kuffaari ci yéefér yi ruhamaa'u daal di nekk ñoo xamante ne ni ñu ñu soppante lañ te gërëmante nekk ñoo xamante ne nii mooy ku nekk amal nga sa moroom li nga xam ne li nga ko yoreel ci cofeel daanaka sax yé mooy lu yéene loo yéene sa ra bopp lu ëpp lool fuuf wa moom nga moom nga yéene moom nga yéene sa bopp kon muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaa'u alal kuffaar dañoo tar ci yéefér yi tar gu metti ñoom moom moom xadiyatul walaa'i wal baraa mooy li nga xamante ne ànd ak ñi nga xam ne mooy paraak ñi nga xam ne ñoom nga war a leeral ta mooy nga xam ne mooy ñi gëm daal di dem ci ñi nga xam ne ñooy noonu yàlla yi subhaanahu wa taala ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo ko jëmmal muy sahaabatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa radiyallahu anhum dañoo tar ci ñi nga xam ne ñooy noon yi ruhamaa u fees ku nekk fees del la ba ci sag moroom ngeen yërëmante lool taraahum nga leen di gis rukkaan seen xaal nekk ñoo xam ne foo leen fekk bu julli jotee ñu ngay rukoo sujjadan nekk ñoo xam ne ñu ngay sujood di julli di taxawal julli mooy loolu mooy li gën a màgg ndax iqaamu salaa muy taxawal julli ndax al salaatu imaadu diin li yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu doon ne diine ji mën nañ koo misaal mooy keno gi nga xam ci am mbaar mooy keno gi nga xam ne moo ko tee mooy assalaa mooy julli faman aqaamahaa képp koo xam ne taxawal nga mbaar mu keno googu muy poto boobu nga xam ne mooy tee bâche bi bâche bi mooy bâche bu lislaam faqad aqaama diin kooku tee poto boobu taxawal ko di ko jéema di ko gën a dëgëral kooku taxawal na arshul islam baanul islam wa man hadamaha képp koo xam ne nag dafa ñëw di sape poto bi di ko fexe damm di ko fexe toj kooku di ko fexe daaneel faqad hadama diin kooku daal kooku mooy ki nga xamante ne moo moo moo moo moo moo mabbu diine gi kon ñoom loolu lañ ñooy seen ràññeeku bi gën a mag liñ leen di gis mooy dañ leen di gis xam ne ñi ay jullikat lañ ay sujjootkat lañ yabtaghuna ñuy sàkku fadlan ngeen minallahi ci borom bi subhanahu wa wa ridwaana ak ngërëmam mooy ne moom ñoom loolu mooy seen objectif ci kaw suuf fadlan min allahi wa ridwaana mooy mooy dë ngëneelu yàlla ngërëmam ñoom ci loolu mooy seen yëngu bu ñu toogee looloo tax ñu toog bu ñu dalee looloo tax ñu dal bu ñu jógee looloo tax ñu jóg bu ñu doxee looloo tax mu jóg jullit ñépp nag noonu lañu war a mel mooy dañoo war a nekk ñoo xamante ne nii dañuy jëmmal li suñu boroom waxoon ne wa ma xalaqtul insa illa liya'budun ñu ma ñi nga xam ne moo jinne yeek nit ñi lu dul ngir ñu jaamuma loolu nag mooy mbir mi nga xam ne saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ñi ko gën a jëmmal moo tax yabtaxuuna dañuy sàkku fadlan ngeneel min rabbihim ci seen mera fadlan min allahi ci borom bi subhaanahu wa ta'ala wa ridwaana ak mooy siimaahum mu ne li nga xam ne nag mooy seen mandarga seeni siiñ boo leen gisee fii wujuhihim mu nga ci seen xar kanam ya min athari sujud ci trasu sujud yi ndax sujud yu bari ñuy def moo tax seen dañ leen di gis xam ne kii jullikat la moo tax jullikat dafay ànd ak leer goo xam ne doo xam noo koy décrire leer gi du leeru xeesal du leeru pook leer yooyu ay yafi caaxaan la ñu naan di waka leer te du julli mukk mooy waa ji ci xeesal bi rek yéen xamu ngeen li ngeen di wax waaye leer gi ñuy wax waa ji bu noonu ñuul ku ñuul waaye boo ko gisee mooy day dégager leer goo xamante ne nii ndax sellaay ndax jaamu yàlla ngi muy jaamu yàlla mooy am trace ci xar kanam gi nga xam ne boo ko gisee xam ne waa ji wallahi mina sujud mina sujud mina mina sajidin moom dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñooy ay sujud kan lañu moo tax mu ne siimaahum seen mandarga fii wujuhihim mu nga ci seen xar kanam ya min athari sujud ca xam ne mooy trasu sujjóot ya mu ne daalika lii nii masaluhum mooy seen misaal seen exemple fi tawraati ci téere bi ñu naan tawra te suñu boroom joxoon ko sayyidina Muusa ibnu Imraan ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne wa masaluhum seen misaal nag filin jiili ca téere ba nga xam ne moom nañ laa lim jiil muy téere bi nga xam ne moom lañ siiwe moo siiwe ci l'évangile te ñu joxoon ko sayyidina Isa ibnu Maryama ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaati wa azka salaam mu ne boo demee ci téere boo bële ba nga xam ne moo fay seen melo noonu lañ leen misaale dafa mel ni ab gub kazarin dafa mel ni am mboq am mbay moo xam ne axraja ab gub boo xam ne axraja dafa génn château mooy mbay moo xam ne gub ba dal dina génn mooy ne génn na focc na fastaxlada mu commencé nga gis nag ba mu foccee mu nga gis bugo buba daal di commencé am doole di dëgër di commencé di dëgër fastawa ala suuqi mu dëgër samp fi mu nekk samp ba leen ngelaw yi du ko mën a daaneel di ko faagaagal nga xam ne mu rafet lool yoo jibu zura bu ko defee ñi nga xamante ne nii ñooy baykat yi daal di kontaan ci mbir mi bu ñu ko gisee ndax taaraay taar taar bi li yaghida suñu boroom nag ne maamelal ñii saxaaba yi li yaghida ngir muy buta gaz di metti bi himu ci ñoomal kuffaar mooy yéeféer yi nga xam ne fu ñu leen gise daal ni mer lool moo tax al imaamu malikum ne anas imaamu daaril hijrati ne képp koo xam ne nii nga mel mooy kooku moo doon wax naan mais affaire u jizya yeeg yooyu sax kenn du la ci jox affaire u alal yi buñ jëlee fële mooy ci réewu jullit ñi buñ amee alal yu ñëw comme ne sayyiduna radiyallahu ta'ala anhu wa arda doon séddale mu ne koop koo xam ne da ngaa bañ saxaaba yi kenn du la jox ci loolu ndax yow aaya bii laay ragal mu daal di lay dal ndax suñu boroom dane lii moo melale nii saxaaba yi li yaghidha bihim al-kuffar ngir muy mer ci ñoom al-kuffar yéefér yi mu ne wa'adallahu buur yàlla dig na alladhina amanu wa amilu salihati ñi gëm te jëf lu baax ci ñoom maghfiratan li nga xam ne mooy am jéggalam wa ajran ak li nga xam ne mooy pay aziman gu màgga màgga màgg kon nag ñooñu ñooy saxaabatul kiram alayhim ridwaanul ridwaanullah moo tax lii bokk na ci aaya yi nga xam ne muy aaya bii nii wassaabiquuna alawwaluun min almuhaajiriina wal ansaar walladiina ittaba'uuhum bi ihsaan radiyallaahu anhum wa radwaan wa a'adda lahum jannaatin wa tajrii min tahtihaa al-anhaar xaalidiina fiihaa abadaa dhaalika al-fawzul 'aziim tuddoon nañ ko ba ñuy tàmbali li nga xam ne mooy di def tarjama saxaaba yi ci introduction boobale di wane seen ngëneel te mooy li nga xamante ne comme li al imaam alxaafiz ibnu kasiir boo demee ci tafsiiram bi mu ne faqad axbara allahu al-aziim annahu qad radiya an as-saabiqiina al-awwaliina min al-muhaajiriina wal walladina tabacuuhum bi ixsaan fa yaa wayla man aghdaba man abghadahum aw sabbahum aw abghada aw sabba ba'dahum wala siyamaa sayyidu saxaabati ba'da rasuuli sallallahu alayhi wa sallam wa xayruhum wa xayruhum wa afdaluhum an siddiiq al akbar wal xaliifata al a'zam Abaa Bakr ibn Abi Quhaafa radiyallahu ta'aala anhu fa inna at-taa'ifata al-makhzuulata mina ar-raafida yu'aaduuna afdala as-sahaaba wa yubghiduunahum wa yasubbuunahum 'iyaadan billaahi min dhaalik wa haadhaa yadullu 'alaa anna 'uquulahum ma'kuusatun wa quluubuhum mankuusa fa ayna haa'ulaa'i mina al-iimaani bil-qur'aan idh yasubbuuna man radiyallahu anhum wa amma ahlu sunnati fa innahum yataraddawna amman radiya yataraddawna amman radiya anhu aw amman radiya Allahu anhu wa yasubbuna man sabbahu Allahu wa rasuluhu wa rabban sabbahu Allahu wa rasuluhu wa yuwaaluna man yuwaali Allah wa yu'aaduuna man yu'aadi llaah wa hum mutbi'uuna laa mubtadi'uun wa yaqtaduuna wa laa yabtaduun wa lihaadaa hum hum hizbullaahi al-muflihuun wa 'ibaaduhu al-mu'minuun allahu akbar kon al-imaam al-haafiz ibn kathiir imaaduddiin mu wax ci tafsiiram bi mu ne faqad dëgg-dëgg axbara allahu al-'aziim suñu boroom mu màgg mi subhaanahu wa ta'aala xabaarana annahu kana moom ci laaye bi qad radiya an as-saabiqiin gërëm na ñi nga xamante ne ñooy ñi njëkk al na ñi nga xam ne ñoo jiitu ta njëkk ñépp minal muhaajiriina bokk ci waay muhaajiruuna yi ñi nga xam ne ñoo quitté seen kër ya jóge Madi Makkatal Mukarrama ala saakini zaadaha allahu tashrifan wa takrima ila almadinati jëm madina haythu mawa al ansaar radiya allahu taala anhum wa ardaahum wal ansaari ak ñi nga xam ne ñooy waal ansaar ñi nga xam ne ñoom ñoo leen ñoo leen accueillir mu ne suñu boroom subhanahu wa taala xabaari na ñoom gërëm na leen ñii ñépp walladina ak ñi nga xam ne tabaauhum ñoo leen topp bi ihsaanin muy saxaaba yi ñëw seen ginnaaw ñoom ñoom daal di ñëw après ñoom mu ne ñoom ñépp te topp leen ci yiw ñoom ñépp gërëm na kon mu ne fa yaa way la man man abghadahum waay waay waay kon toskare xurmugal xur wuy bërbëri ca biir safara ñeel na man képp koo xam ne abghadahum dang leen a bañ aw sabbahum wala nga leen di ŋàññ aw abghada aw sabba ba'dahum waay waay toskare xurmugal xur wuy bërbëri ca biir safara ñeel na képp koo xam dafa mere dafa mere saxaa kenn ci saxaaba yi wala lenn ci saxaaba yi aw sabba wala muy ŋàññ ba ba'dahum ñeneen ñi mooy di ut naan kii nii nii ay mbiram jar naa seetaat sahaaba diw moo fi def lii te loolu jaaduwul ak yooyu mooy di wax yoo xamante ne en plus mooy li ñuy wax sax bu wéroon ñu wax wax naa ne leen nettali yooyu moom moo jar gi na defub liggéey ndax mbir yi li ci ëpp daanaka lépp sax nari neen la yi nga xam ne moom la gaa yi pompé ka yëkkatee ka lii lépp maa la na kullu hada baatil wallahi te bés boo duggoon ci mbir yi ci càllale yi ca nga yéemu ne mais ana nan lañu mën a taxawale ab kër ci loo xamante ne nii amul fondation mooy loo xam ne dara dëgëru ci lu dul loo xam ne waxu ñoo xamante ne nii seeni wax jar da dàq ganaar loolu de yéeme na allahu akbar kon sayyidina al imam al hafiz ibn kathir muy continuer mu ne wala siyama rawatina koo xam ne sayyidu sahaaba rawatina ko xam ne day bañ ki nga xam ne mooy sangu sahaaba yi wala ngay ngay ngàññ sangu sahaaba yi ba'da rasul rasul ba'da rasul sangu saxaaba yi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa xayruhum te moo leen gën ñoom ñépp wa afdaluhum wa xayruhum moo leen gën a baax wa afdaluhum te moo leen ëpp ngëneel mu ne maa ngi ciy jublu as-siddiq al-akbar ki nga xam ne moo aji dëggal ji ko gën a màgg ka nga xam ne moo yor darajaay siddiqiya mooy le premier siddiq di xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne wal xalifatul azam mooy xalifa bu màgg ba màgg kan ngay wax yow imaam alxaafis ibn kathir waxal waay mu ne sayidna abu bakr radiyallahu ta'ala an ibn abi quhaafa radiyallahu anhu radiyallahu anhuma mu ne fa inna taa'ifata al-maxzuula mu ne kuréel bi nga xamante ne nii dañ leen a gàcceel min ar-rafida ci rawafid yi rawafid yi mooy mooy ñoo ëpp ci siit yi léegi te ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk Iran ak ay ay ay liban yooyu muy les chiites duodécimains mooy ñi nga xamante ne ñooy wax naan ay douze imam ñooñu rawafid yoo yële ñooy ñi gën a bon daanaka ci siit yi siit yi siit yépp ñoom ñoo ci yées parce que siit yi dañoo am ay kuréel ñoo xamante ne nii am na mooy jamono ji ñoom ñoo ci yées mooy ne ndax ñoom moom saxaaba yi la ñuy rentré daanaka bëgg a wax ne ay saxaaba yi ci baax ñoo xam ne mën nañ leen a lim parce que lan parce que gis nañ ne waaye kooku Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu ci seeni nettali foo moom kontaan na ci ñooñu mel ni ñeneen ñi kontaanul ci ñooñu mel ni ñoo gën a xam Seydina Ali doomam di Seydina Muhammad ibn al-Hanafiya mi nga xam ne Seydina Ali ibn Abi Talib mooy baayam yaayam di al-Hanafiya bokkoon ci ngiiru waa Banu Hanifa mi nga xam ne ci ñoom la Sumaamatu ibn Uthal sayyidu Bani Hanifa bokkoon moom parce que yaayam bokkoon ci ñoom ñu naan ko ibn al waaye doomu Seydina Ali la moom Seydina Muhammad ibn Ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu mel ni ñoo ko gën a xam moom mi nga xam ne laaj na baayam comme ni sa xadiis bi ne mu ngi ci saxiix boo demee ci saxiix imaamul buxaari rahmatullahi alayhi di nga fekk mu ne man maa laaj sama baay man muhammad ibn al-hanafiya sama baay di ali ibn abi taalib amirul mu'minin radiyallahu taala anhu ne ko kan moo gën ci xeet wi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne moo ko gën ci xeet wi mooy abu bakr radiyallahu taala anhu ma ne ko summa man ginnaaw Seydina Abu Bakar way baay kan moo gën ci xeet wi